en général rek à vie même li mu def li mu ñàng-ñànga jéeg ñoom maître ne ko à ah, réclusion xaw ma lan la la ñuy dégg juge di di di di addu <laughs> vingt-trois ans assorti <laughs> de de sûreté xaw ma assorti de nangam ak nangam waaye yow de waaye man de yooyu jàpp leen moom <laughs> maître ngeen yëggal ma way ngeen dóor ko yooyu en général lu mu kii kii dina am yooyu léegi léeg ñu defal ko liberté provisoire génne ko wala en attendant mu fay caution joxe lool mais kii bokkul mooy moom c'est à du ak dund boo xam ne moo tax mariage du seede yi du seede die <laughs> waaw ne man daal femme bi teg plaawam moog yaayam ak ay mbokkam voilà boroom am alal gi on va faire là-bas maximum huit mois boo demee daal ba ngecc ko nga tàppaas ko tas wala laaj ko baatam bu bañee ñun ñoo koy res ñun ñooy tas sëy bi ñun parents yi <laughs> après entre temps na nga fexe nag ba bu fa wën na war a def waaw yow daal jëlal sa matuwaay yépp buy àgg ci yow na fekk yor nga pilule yoo xam ne naan nga leen jamais ndax après dañoo war a jouer yeneeni scénario ci yeneen borom alal yu ñu war a nekk bu ko defee ñun ci noonu la ñuy dunde walla iyaazu billah baara yu mel noonu moom seen doom lañ jàppe marchandise wal iyaazu billah kon mariage loolu c'est mooy boo fay moo tax baax na moo tax al euh, l'islam xaraamal muta waaw ziwaajul muta l'islam xaraamal waaw muy le mariage temporaire waaw loolu <laughs> taxawoon nañ ci bu baax ci siira bi <laughs> le mariage temporaire waaw boobu l'islam d'accord ci waaw mooy def ko genre CDD ah mais man daal saa waay comme que nangami fan laay def fii xaaral ma jël fi soxna boo xam ne pour un mois la quoi après nag mu dem ma dem ah voilà comme ça non loolu du l'islam l'islam daa xaramaal loolu waaw léegi nag fay boo bëggee lu ci gën leer nag. du ma la delloo ci siira bi mais boo demee ci ahkam am na ay fichiers yu ñu def tudd ko ahkam ci siira bi lañ ko tiiree mu ngi ci archive yi boo demee foofu duñ fa gis euh, le mariage temporaire li nga xam ne mooy àtte yeeg wute yi ci amoon ak yooyu ci njàlbéenu l'islam bi yonent bi saa saa mu door a génn àddina ak bi muy dund moom ak ba ni mu ko xaraamalee loolu lépp di nga ko fa gis insha allahu taala léegi kon mooy. dund na koo xam ne mooy soo ndaw si suul la maa nga suul ko waaw loolu mooy idée de départ bi ndax ngir jaamu ci yàlla xam ne daa am foo jëm muy ci yàlla ngeen jëm waaw fa firru ila allah borom bi da ne daw leen yéen lépp pan lañ daw jëm borom bi mu ne ila allah jëm ci yàlla yow ku góor ci xam ne yow alhamdulillah sa course bii kat vers allah yow kese def ko day jafe ndaw si xam loolu ngeen bëgg koo xam ne ndax kat li wolof naan lu waay man lu benn man ñaar ko ko dàq te tamit la naa Muusa waxoon ne bi muy ñaan borom bi keroog bi nga xam ne ci lay eh, jël mission bi borom bi lu ko yónnee dana ko waj'al lii waziran min ahli haaruna axi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka kasiira wa nadhkuraka kasiira waaw borom bi damaa bëgg nga falal ma defal ma waaw kooku amul frère bu mas a ñaanal frère am lu gën li Seydina Muusaa ñaanal frère waaw mooy nga defal ma ko borom bi damaa bëgg nga defal ma ko yonent mu nekk sama bras droit boo xam ne moom laay dëgërloo sama ndëggu sama sama ndigg moom laay dëgërloo ci mission bi ma nekk waaw bu ko defee kay nu sabbihaka kasiira ñu man la di di di di la di lu dina bari allahu akbar allahu akbar wa nadhkuraka kasiira waaw ñu lay ñu lu bari ndax innaka kunta bina basira bana mu jeexe sa suratu taaha sallallahu alayhi wa sallam kon loolu loolu mooy defandoo ci wàllu diine bokku ànd gi jëm ci yàlla dafa nekk lu am solo loo xam ne dafa nekk lu ancré wu ci diine l'islam moom la Seydina Muusa di wone foofu alayhi salaatu wassalaam waaw rasulullahi sallallahu alayhi wasallam bi muy gàddaay manoon na dem moom kese de mais Seydina Siddiq saabu bu naroon a dem Medina mun a ko xaaral tuuti waaw ba bés bi naan ko nag jot nañu ndigalu suñu génn ngir dem gàddaay Seydina Siddiq ne ko as-suhba ya rasulallah maa ngi ñaan ànd ak yow rasulul yow yonent bi alayhi salaam mu ne ko ah kay Seydina Siddiq dafa kontaan bay jooy waaw wastaghrabat <laughs> mu mu mu mu mu mu daal di yéemu waaw doomam ja Aisha tan waaw comme ni ko boroom xilaas waxe lu tax mu mu yéemu ci loolu affaire bi étrange ci moom ndax nee na masumaa xam. Euh, ay ay ay ay jooy dina génne fii sururihim <laughs> ca seen kontaan kontaan dina tax jooyloo ki nga xam ne mooy ka kontaan waaw mooy ñu ànd dem ci yoonu yàlla muy gàddaay gi mu defandoo ko siddiquhul mukabbaru sayyidina siddiq radiyallahu anhu loolu dafa am solo yow nag waaye esprit mariage loolu lépp nga ci war a dugal mais bu dee voilà yow yow apa yow yow yow yow kii nii rek voilà ah. am bi daal gis naa ko mu scientifique mooy rafet na moom it gis na ne waa ji waaye il est chon <laughs> waaw ah, ah, vraiment mooy le playboy man moom laa bëgg ak yooyu kese kii jàpp ne voilà c'est la mooy mii su koñ en plus moom moo fi a qualifié moom moom day yëkkati sa kot quoi femme bi femme bi wax yow bu ma àndee moom ñépp may respecté <laughs> waaw yéen suñ ko xool mar atu ci ñeent yoo jële taar bi wala ñëw kooku baam baayam friqué te moom kese la am kooku moom mooy denc naa ko ndaw si denc naa ko samay affaire baax na waaw samay affaire baax na kër la may utal ta day mel ni moom mooy joxe doon nan du joxe dara waaw bi maalihi wa hasabihi wa nasabihi waaye oh wa diinihi waaw yow bu dul yi yow yooyu monde yooyu yu àddina yu éphémère yooyu te gaaw a jeex waaw moo tax nga dugg ci yooyu rek ngay xool ak man un jëkkër kii kii euh, man moom naa bëgg voilà moo taxit qui parle bien l'anglais ah, comme ça bonsoir vraiment ah loolu après <laughs> nga dugg ci waaye na wax anglais yi euh, waa ja mu tudd ce qui spion xaw ma <laughs> waaye reine d'Angleterre <laughs> wala le roi Philippe moo la mais bu dee jikko yu baaxul après ban njariñ nga am après ah boo dëggee dëggee anglais yu bees kay man ngaa taal BBC tout le temps waaw loolu yooyu bu la ci dugalee kese mooy loolu mooy yow yàq nga affaire bi a war a am esprit wu xalaat ne lii kat ah def naa ko def jaamu yàlla ndax bu ma ko borom bi ma xam ne lii loolu la waaw xool nag naka la ko yeneen ci ma lay saa saa doon dunde ak nan la ko doon defe ah ma defe ko noonee di dunde sama vie li nga xam ne mooy dëkku fexe lal ko ci sunnaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam tey kooku waaw lii yëpp day am sëy yëpp dina am ay ay moment bi ay ëw ak i baax nga xam mu ñëwee naka la ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam doxale woon ma doxalee noonee ndax bu kenn yaakaar ne benn fleuve tranquille la wala benn lem daal booy gol booy jolu tout le temps déedéet léeg-léeg ngay jolu di jolu lem nga mujj nekk kaana gu saf sàpp ci sa put gi waaw nga war a non seulement yàbbi loolu waaye li nga jotoon a lekk boo moyul li nga woccuwaat lépp léegi est-ce que damay tas ci yi tuur li fii duur dem déet nag moo loolu ñoom asiraatu mooy dañoo bàyyi seen lépp dëkkal ñëw si yéen ngir dëkk ak yéen bàyyi lépp kenn xamatule leen ah changement d'adresse ci saase adresse am fan la dëkk léegi bu ñu koy yónnee tii courrier fële fa mu sëyi lañ koy yóbbu allahu akbar kon nag mu ne fa innama hunna awaanin indakum waaw waaw léegi nag nga foog ne ku ñàkk xel naan ah comme que nee nañ prisonnier lañ daal ci ñoom kon daal mooy saa prisonnier daal dañ leen di sonal kon te loolu te loolu mooy prisonnier yi eh, fi rek eh, ñu xamul diine ah sinon prisonnier en islam c'était pas comme ni ngay dégg ci réewu jullit yi ak suñu réew yi ah ah ñu naan ñoom voilà promiscuité fi ñu nekk dañuy feebar en plus da nga fay dugg di am feebar yoo ma am gaay di la torturer di la def ay ay kii yu tàng ay ngelaw yu tàng ay bruit yu ñaaw ay xet yu xeeñ yu xesaw ay yu nëb yëpp ngir torturer la boole leen foo xam ne néeg boo xam ne quatre quatre neuf mètres carrés la chambre étudiant yooyu nga xam ne moom lañ buñ nee ci faj yi ñu bëgg a ay ay ay ay vingt personnes boole leen ci. ci loo xam ne ci université benn nit a ciy ñu boole ci vingt personnes entassé leen boole leen dajale leen comme ay ay ay ay ay sardine ñu mel ni ay ay ay ay ay ay ay jëni sardine yuñ def ci pot yooyu nga xam ne moom lañ gaa yi di tonwe léeg ñu def leen ne ay feebar ak ay kii xeeñ ba pare toilette ya kenn du ci mën a dem ñu bàyyi leen noonu te kenn mel ni di leen jox lekk ñamu mbaam yooyu ngay dégg même en fii nga gis tafaar yi waaw mbóot yi nekk nii ci toile yeeg kenn kaw bu ñuy nelaw mbóot yi di jaar ci seen kaw yaram yeeg kaña yeeg génax yeeg yëpp façon yu yées yooyu amul loolu lislaam xamul loola gis nga yeneen lay saa salaam wallah <laughs> moo tax boo réeré sa diine sa waay doo xam dara ba pare jàpp ne nag tubaab yi ñoom ñoo normal mais tubaab yi demal seen prison yi demal seen prison yi demal prison de Fresnes wala bëri nga xam ne moo nekk Marseille nga seet waaw des bomet xaw ma la kay problème ñu rëy prison boo xam ne la trois mille personnes ak waroon a nekk gars yi doublé na ña fa nekk doublé na waaw fépp c'est que ñun suñu réew daa gën a yées ay conditions de détention mais li <laughs> xoolal ma jox la ci benn exemple ñu jàll pour boo déggee yéen asiratul nga jàpp ne loolu mooy kon traitement bu bot la war a am déedéet <laughs> boobu mooy nitu léegi ak ginnaaw gi ni ñu soppee ba jàpp ne prisonnier waru moom moom yu metti kese ko war a dal xoola keroog bi jógee Badar yeneen tubaab yi saa saam dafa jàpp soixante dix personnes ci waa Makka ñu nekk ay prisonniers soixante biñ leen nee taral jàpp leen.

waa lansaar ñi ko jàppoon ne leen samay mbokk gis ngeen kii ngeen jàpp prisonnier kii takk leen ko nu mu gën a dëgëre waaw waaw bu mu leen rëcc de waaw te nag gis nga léegi yaayam jëlsi ko yaayam boroom alal la waaw mooy kii jarul sax di laaj lu ndaw bu ñëwee ngir jënd boppam lu bari parce que yaayam boroom alal la frère bi ne ko i xool ne ko mais yow ñoo bokk ndey ak mu ne ko mais yow <laughs> comme te mais sama yow lii ñu may wax fekk ma ñu jàpp moom bu ne la ñuy nga romb ñu ma jàpp amoo benn compassion benn yërmande booy dawal sama côté ak man man nii di sama nga naan nañ ma dina takk nañ ma dina yeew ma maman afrique sama yaayee bari xalal <laughs> te léegi ngeen gis ko bu ñëw joxe loola loola ngir libéré ko yow sama sama sama frère yow graw ba de yow mii ngay xalaati ci sa ci daal mu ne ko eh bu ma wax sa mbokk man du ma sa mbokk ñi ñooy sama mbokk moo ngi koy jun mbokk deret si mbokk deret ñoo ko bokk mais waxu loolu uxuwatul islam al wala wal bara waaw ah, gi ngay méngoo goy ngëm yàlla yi ak denc ngay denc yéeféer yi même bu dee yéen a bokk nay ak bàyyi mu ne la ko bu ma wax lool man ñii la jàpp ñooy sama frère ndax innamal mu'minuna ikhwa lool la koy loolu la koy junj <laughs> waaw mais moom frère boobu nee na man foofu bi ma fi newee dama doon am kersa quoi parce que affaire bi leen la mooy gis nga bu lekk ma soon a jot gaa yi ay yàpp lañ leen doon jox comme ko waa Makka noos lañ xamoon <laughs> noos lañ xamoon mooy yàpp lañ doon lekk di di di di di di di naan soow yu yu yu garaaw yooyu lañ doon lekk alors que waa Medina dund gu métti lañ yoroon baax na ba Yasrib la tuddoon dund gu métti ñoom liñ amoon ay tàndarma ak ndox mais doon nañ fa te prisonniers yi ba moom nee ñëw du ma ko lekk alors que ñoom maa ngi leen gis ñoom ñi ma jàpp ay tàndarma la ñuy lekk ak lekk yoo xam ne mais vraiment man man mooy dégg naa mais loolu mooy l'islam c'était ça. waaw yow loolu wax ko léegi fii foo ko wax dañ naan la ñooy yow yow dugal ngeen ko prison kooku hôtel dix-huit étoiles waaye cent étoiles ngeen ko dugal prisonnier boo xam ne ay waay <laughs> di ko tënkale janaar di ko joñal ay di ko rendil ay di leen toppal mburu bu baax tàng jër. <laughs> loolu bii moom eh, attention ñëppay casse looloo yéen xanaa kon yéen yéen da ngeen a bëgg nit ñi jóge seen kër yi nekk ay prisonniers léegi. ma ne la waaw loolu mooy xalaatu léegi waaye de wallahi laqad hadatha hada ala fi ahdi ala ahdi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam lii waxoon Medina prisonniers yi ñii lañ meloon waaw moo tax bu la nee attiraatul ñun nga yor ni nga jàppe prisonnier léegi mooy déedéet mooy ndaw si prisonniers yi nga xam ne prison sax lañ doon lañ leen doon tëj dañ leen doon tëj ñooñu ci condition yu neex lañ doon ne waaw waaw ñoo daan taw si ci condition yu neex bu la nee assurance bul foog ne voilà mooy nañ ko kii moo tax façon idée yu foo yu yu yu force yooyu prisonnier c'était pas ça en islam <laughs> kon bu la nee ñoom assi awaanin waaw fa innama hunna awaanin indakum te ñoom bu ñuy dëgg-dëgg dafa da leen niru la rek ñoom femmes yi ak ñoom bu dee ne ñi nekk prisonnier dëgg-dëgg ñoom ñooy nekk ci condition yu baax noonu nan ngay xalaat ku mel ni <laughs> doo xam ne du prisonnier mais mooy li la bëgg a mooy dañ ko moom de bàyyi léppam nekk ci yow te du fi jóge waaw sa kër ba pare di la fa liggéeyal di la defal lépp prisonnier bi nekkul prison di liggéeyal gars yi ah léeg ñu teg ko travaux forcés mais loolu du leneen <laughs> kii moom dina liggéey dina defal lépp di la tongal di la rootal di kiiwal di la waaye yow ma waaw mu ne nag laysa tamlikuuna minhunna shay'an ghayra zalik na ngeen yëg ne nag yéen góor amu ngeen moomu ngeen ci ñoom lu dut lii waaw lu dut ma leen wax man rasulullah mooy lan mooy li nga xamante ne ni moom lañ xame mooy li li waral mariage li tax nit di dugg ñu eh, eh, l'islam moral moral ak yooyu ngay am ci moom lool kese ngeen am ci moom waaw du seenub jaam boo xam ne à ah, merci la loolu neex def di dóor a di def ak nii wa déet du loolu ah non ah non du loolu de moo taxoon yonent bi alayhi salaam ne woon wax lii. waxoon nañ la ne al imaam hadis bii nii al imaam euh, euh, Ibn Maaja al Qazwiini rahimahullahu ta'ala daf koo solo waxoon nañ la dina ñëw ci al imaamu as-Sindi wax rahmatullahi bi nga xam ne moom la def mu ne li yonent bi ngeen ci ñoom ghayra ay ghayra al al-ma'hud alladhi li ajlihi shuri'a nikahuhunna waaw mu ne mooy mbir mi nga xam ne dañ koo xam nga xam ne li moom lañ aada woote looloo tax ñu daldi yoonal mariage loolu mooy li nga xam ne loolu ngeen am àq ci ñoom waaw waaw mooy nekk gu rafet mu lay toppatoo nga koy toppatoo mu amal la respect di la. wo sàmmal boppam sàmmal la sa alal sa kër sa lépp yow itam te loolu dinañ ci ñëw ci xadiis yu mujj insha allah ah ci bunt bii nii dinañ ci ñëw li yonent bari saa saa bu dee du xadiis boobu leen di mais buñ koy gis dinañ ko gis al al mar'atu saaliha waaw loolu insha allah dinañ ci ñëw bu boobaa yow itam nga yoral ko loolu kese la waaw shay'an dara ghayra zalika illa lu dul nag mooy an yatiina mooy amu ngeen benn yoon mu ngeen leen di teg dara lu dul ñu indi bi faahishatin la njombuteef boo xam ne dafa leer naññ waaw bu leer naññ boo xam ne moom la nekk moom ndaw si def lu ne wàng loolu islam bañ lu ngor bañ lépp bañ ko ba pare mu fëttërlu mu ne fa in faal na buñ defee lool nag fahjuruhunna na ngeen leen pour yar leen nangeen leen gàddaay waaw ci lal bi waaw fil madaaji kii laal gi waxuñu ci biti de yow problème boobu boo ko amee wala nga am problème ak sa borom kër wala sa borom kër am ak yow problème kenn waru koo xam ci biti l'islam sutura la waaw nekk ci biir kër gi seen doom yi sax am seen diggante la waaw yàlla tere nag nga dem di ko wax ci biti ndax lépp loolu lay siiwee nga naan dama koy wax sama xaritu denn bakkan moom itam mu dem tas ko feneen ah <laughs> waaw ay na xaritu benn bakkan mu dem wax ko keneen naan ko bu ma ko bu ko wax keneen yow damaa xam ne lii da moom itam mu dem wax ko ñemeen sa yaay siiw rek sa mbir siiw dara lañ la dul defal mooy te mu ne wantuy buubu nabu loolu doxul gàddaay googu ci lal bi mooy bu guddee nga bañ a euh, séeg moom waaw <laughs> bu te dee féete nii nga féete nee waaw moo tax lenn euh, Sindi rahimahullahu taala <laughs> mu ne waaw mooy ngeen bañ a fala tabxulu fala tudxiluhunna taxta al euh, lihaf <laughs> wala tubashiruhunna waaw te leen mooy bu leen bu leen neexee sax ngeen bañ a bokk benn waaw bañ a ñoom loolu mooy fad fahjuruhunna fil madaji' waaw bu tëddee féete nii nga féete ne wone na ko li nga def li nga nekke baaxul te tamit d'accord ma ci te tamit l'islam ma ci d'accord c'est pas que man sama bakkan kese non du yoon waaw bu loolu doxul mu ne wadribuhunna na ngeen leen dóor darban dóor boo xam ne ghayra mubarrih mooy boo xam ne du gaañ pas zone sensible du loo xam ne boo ko kiiwee mu dem urgence loolu déedéet waaw léegi lii la yonent bay saa saa am nga lii mooy day mel ni kuy gën a leeral aaya bi rek ci suuratu nisaa bi mu naa ar-rijaalu qawwaamuuna ala an-nisaa bimaa faddala Allahu ba'dahum ala ba'd wa bimaa anfaquu min amwaalihim fas-saalihaatu qaanitaatun haafizaatun lil-ghaybi bimaa hafiza Allah léegi nag loolu li ñuy soxal aaya bi noonu la tàmbale wallaati taxaafuuna nushuuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu alayhinna sabila inna allaha kaana 'aliyyan kabira aaya bii la yonent bay saasaam di leeral fee rek moom lay waxaat mooy ñi nga xam ne da ngeen a ragal ci ñoom wala leer na ngeen du ragal rek loo xam da nga koo ragal mais da ngeen cee am lu leer kene kat ñu ngi féttéerlu déggalatul boroom këram non seulement loolu mais secret boroom këram mu koy wasaar di def lu ko neex di ko lor ci làmmiñam ci léppam alalam njabootam ay yaayam baayam yi mbokkam yi lépp ku mel noonu bu dee nag day def yooyu wala benn ci yooyu ñooñu nga ragal ngeen ci ñoom loolu fa'iduhunna na ngeen leen waar waaw mooy na leen ah waaw soxna si yow itam yàpp yàpp est jàpp nga ne lii jaadu na ah sëy bi ñu nekk seet ci yàlla est yaakaar nga ne sama der bi nga xam ne moom laay dégg fu nekk ñoo xam ne sama digganteeg yow kese la ma koy dégg ci mbedd mi yaakaar nga ne loolu jaadul waaw dëndi wat ko fàttale ko alquran fàttale ko waxu yonente bi saa saa ak ñun ñu baax ñi ak moom ay mbokkam ay yaayam ak yooyu est lañ loolu est-ce que rek ak nit rek est-ce loolu di am waaw na ngeen leen waar bu loolu doxul wahjuruhunna ngeen leen fil madaaji ci lal ya waaw ko yëg du ci mbedd mi du ci bu ngeen demee feneen ngay fas sa karam di kii ba ñépp xam ne yàgg moom am ngeen problème déedéet ci kër gi sax nit ñi buñ fi ñëwee waruñ koo déggoo gone yi ngeen bokk jur sax waruñu koo xam waaw waaw fil madaaji bu loolu doxul nag wadribuhunna na ngeen leen dóor te gisoon nañ ci gataay bee weesu <laughs> te xadis boobu ñu la doon wax bu sëy boobu nga xam ne moom la Seydina Omar ñëw ne yonent bi alayhi salaam mais <laughs> mais za'iran za'iratul nisaa za'irna za'irna waaw <laughs> za'irna nisaa boobu noonu mooy hadiisu kii euh, Iyaas ibn Abdillah ibn euh, Abi Zubaab moom mooy avant dernier wu yi ñuy gis ci buntu bi waaw yonent bi saa saa ndax xamoon nañ ne kii neewoon na kii ñëw bay dóor sax kooku ñooñu bokkuñ ñi nga xamante ne nii euh, laysa ulaa'ika bi xiyaarikum ñooñu moom bokkuñ ci ñi nga xam ne ñoo ñu gën ci yéen kon loolu moo tax Sayyidatu Aisha radiyallahu anha yonent bi saa saa mas da dóor kenn. waaw du jaam du soxna du kenn mosula dóor kenn te moom lañu yore borom bi royloo waaw mooy ñii loolu boo ñëwee ba foofu moom mooy vraiment euh, y a pas y autre chose à faire que amaana moom kasraha gi ci dem mooy ngeen ak talaq waaw ngeen ngeen ngeen tàggatoo quoi waaw waaw léegi kon waaye nga def loolu mu ne nag fa in ata'nakum bu ñu leen toppee fala tabghu alayhinna sabila bu leen am nag du wenn yoon bu ngeen leen di xatal comme ni ko Imaam An-Nawawi di ut rek loo ko loo ko takkal tout le temps waaw. mooy tamit ndaw waa il faut pas mu nekk ku compliqué waaw lu ñu kii mu indi beneen affaire non non waaye <laughs> léegi am na benn affaire boo xam ne fii xam nga ne <laughs> lii yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne bu dee dañoo. def loo xam ne du noon alxuraan wax ko di féttërlu ko seen jëkkër yi hein indi bi faahisatin mubayyina fahjuruhunna na ngeen leen gàddaay alxuraan jëkk fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaaji' wadribuhunna darban ghayra mubarrih mais wax fa wahju fahjuruhunna fil madaaji' na ngeen leen gàddaay ci lal yi mais am na góor yoo xam ne manuñu ko <laughs> ah ñoom gaa ndax femme bi xam na faible xam xam na ne sawaay mii moom manuma muñ kooku saa yi nga yaakaar ne lii lii moom solution bi dina man ah loolu il nga mën a sa bopp de waaw avant bi moom nga naan kii ñu ne la waaw baax na ñu dem ceeg yow loolu <laughs> yëpp dañ lay xam nit moom saa yi mi nga ne bu ma màcc yowoo rek mu daaru nga naan la <laughs> léegi nee na damaa hijra <laughs> mooy yii yépp nag benn affaire la mooy boo xamee nga am njort que ne lii dara du dox jaru ko essayer mooy alxuraan waxu la ne par force defal lii fay woon na moom defal loolu moom mooy li war a jaaru waxtaan mais gàddaay gi bu dee xam nga ne gàddaay gi jariñu dara ci lal gi da ngay la moom moodu waay yow gina aju fële moom <laughs> ndax xam na ne yow de façon léegi nga dikkaat kooku xam nga ne fi la làq soriwul nga boo xamee loolu mooy jarul ngay essayer bii solution solution la la la suñu borom tegal mooy bu dee ne naa ne defal nii waaw mais bu dee xam nga ne yow li ëpp sa njort te yaa gën a xam sa bopp que ni lii moom du dox man mii maay mujj si comme waa ay sa waay kon jarul nga koy essayer <laughs> waaw <laughs> bon saa yi saa juróom na saa yi ko. moom kay moom la femme bi hijra léegi sax mu am problème bu dee daa xam ne feebul doon mënoo garder sa bopp mooy di doxal yenn yi tamit ah, ah. <laughs> ma ne la vingt quatre heures ko saay bu ko essayé parce euh, moo koy kii naan waaw baax na aywa début bi noonu la nga kii ko moom itam mu am mu mu jaay ful moom itam nen day jaay ful te bu xamee ne yow moom faiblesse boobu nga am moom saa yi jarul ngay essayer loo xamante ne ni xam nga ne sa sant rapporte mais waaw naka noonu moo ko wadribuhunna yooyu tamit bu la leeree ne bu ma ko defee ay problème sax lay gën a bari loolu alxuraan waxu la ne par force dafa loolu ah. non ay solution ay clé la la jox bu dee ne jàpp nga ne lii dina jariñ mais bu dee ne leer na le boo kiiwee bu gën a indi problème non bul jaar kii yow daal fa'iduhunna defal ñoo xamante ne nii amaana boo waxee ñoom ñu wax ak moom eh, mu moom moom dina dina dina dina dina eh, dina do dina tane waaw dina tane nga woo ñooñee moo taxoon borom bi tabaaraka wa taala ne xiftu shiqaaqa baynihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman in yurida islaahan yuwaffiqi Allahu baynahuma inna allaha kaana aliman xabira te moom la teg ci yi mu doon wax ni bu nee ne da ngeen a ragal am ne lépp seen njort daal mooy sëy bii boo mooy lay tax de mu ne fabasu na ngeen yebal nangeen ngeen délégué xakaman koo xamante ne nii ku am xel la ku xereñ la